salaam li mu wax amul loolu la bëgg a wax di alayhi salaatu wasalaam wala iyaazu billah xam nga dangerosité affaire yooyu loolu la booy në euh, raayalante gannaaw yooyu doo xam sax doo doo seetlu ñenn ñi duñu seetlu sax conséquence yu ñoom li ñu bëgg raayalante gannaaw ban problème bu garaaw lay indi seen gannaaw waaw allahu akbar allahu akbar kon <laughs> loolu c'est tellement grave yow boo ko manul ah neel daal man daal sawaay eh, maadul ci seeni mbir maadu ci mooy la mooy duma ci wax comme kaw ma fitu wax te dootuma ci bokk amul benn cérémonie bu ñuy woote bu may dem di ci participer mukk jamais waaw kon nag yeneen tubaab yi saa saa lii la eh, liñ doon wax sànq ne liy wane caaxaan ni wax yooyu mooy <laughs> yow yeneen yeneen tubaab yi nee na amul yonent bu yàlla mës a yónnee lu dul xupp na ay ñoñam ci gravité wu dangerosité masiixu dajjal waaye yow yaakaar nga ne problème bu rëy noonu musiba bu rëy noonu bu grave noonu ba tax yonent bu mësee ñëw ci kaw suuf mettre ci en garde ay xeetam ay ñoñam ba yonent bay saasaam ne man nag wax naa leen ci loo xamante ne nii benn yonent masu koo wax ay ñoñam ci la leen ne innahu a'warul ayn moom dafa patt benn bët bi dafa daf di ko du gis waaw ki muy nirool mooy ah, ah, Abdul Uzza ibn Qatan moomale waaw wax ñu ci lu bari détailleel ñu ci ba ba tamit ba tamim bi ñuy gis tamim lañ ko gisoon ah <laughs> Abu Ruqayya Tamim ibn Aws ad-Dari radiyallahu ta'ala anhu moom mu ñëw moom moom ak ay bokkam euh, gis masiixu dajjaal ñëw wax ko yonent bay saa saam yonent bay saa saam woote as-salaatu jaami'a julli day dajale ñépp ñëw mu nettali leen nettali bi ko tamim nettali ba pare ne leen est nekkuma woon lu jiitu tey doon leen wax lii mu ma nettali ci mbiru masiixu dajjaal ñépp ne ko allahumma ne ko ne ko ah, ah, dëgg la yonent bay saa saam doon nañu ko wax mu dóor taxaw ci minbar bi yor bantam boobu dóor ko ci minbar bi waaw ndax dana woon moom masiixu dajjaal tamim nee na masiix dane ko dina dugg fi ba mu des taaba ak makka yonent way saa saa dóor yàq yu yoroon ci ci ci ci minbar bi ne innaha taaba innaha tayba nay dëkk bi mooy taaba mooy medina waaw dëkk bi mooy tayba mooy taaba mooy dëkk bu teey bu sell waaw nga dégg beneen charlatan bi moom ci sëriñu ñi ñu naan ay sëriñ Sénégal yi kasdaab yi nga xam ne ñu rëy lañ parce que la seen maam daal moom baaxoon na ci diine wala seen baay léegi ñoom ñuy may seen bopp am na tamit luñ dem ne jàng nañ ko te xamatuñ tus ba ñuy jàng sax jànguñ jàng mu jaar yoon waaw ñu ci ñu ñuy wax ñu naan la ñu naan la euh, euh, dégg ci benn ci benn ci charlatan yooyu taxaw ci télé bi yàgg na <laughs> aman ah, seetaanu ma tul seetaanu ma tuma yooyu ko wax naan kii euh, euh, euh, Taaba xanaa xamoo ne Médina di wax journaliste bi di impressionné nit ñi tout le temps ñu ngi faire faire le buzz wax loo xam ne gaa yu bari dañ koy dóor a dégg waaw. léegi nag bu ko defee ñoom la ñuy ñu ñu koy wax fu ne comme yamb boobu di faire le buzz a xamaa Taaba ki <laughs> teps la jóge waaw mu ne dëkk ko Yonent bi sallallahu alayhi Taaba boobu Tayba. ci dëkku égyptien boobu capital Égypte bu yàgg boobu quoi ca pharaon ya Teps nee foofu lañ ko jële waa tur boobu lañ jël tudde ko Médina walla iyaazu billah lenn lii man gars yi vraiment vraiment vraiment c'est catastrophique waaw c'est catastrophique walla iyaazu billah kullu hada kadhib wallah <laughs> ay nari neen <laughs> waaw ñeme koo wax nag ci télé ma fang kenn wala dégguma ku ko dénoncé neew ma nag amul de am nañu li dénoncé yooyu saa su ne waaw <laughs> sauf que sa leen ëpp audience te daa rëy la am waaye xamul dara wal iyaadu billah léegi kon mu ne kon euh, lan la doon wax mooy ci loolu yonent yu mel noonu quand même yonent bu nekk dina mettre en garde xupp ay ñoñam ci ay wu toll noonu yow ñu bëgg laa gëmloo en tant jullit tey en mille 1444 en 2023 ne la sawaay yow li nga war a gëm mooy masiixu dajjaal ñëw na ba dem ci loo xam ne kenn yëgu lu benn groupuscule bu ndaw as ukus su ndaw lañ nekk ci àddina bi ñu ne ñoom ñoom ñoom ñoom ñoo la ne ñoom da nga gëmal loolu masiixu dajjaal ñëw na pour lan pour wéyal ñoom seeni caaxaan yi ñu jàpp léegi man ma war a kannasu quand euh, ngir xaw ma euh, acheter la paix social xaw ma la la jahannama sociale bokk lay door a doon sax ah safaraw sociale gi ndax loolu safara dëgg-dëgg ngay weddi yonent bi sa salaam ci lan ngir rek lu neex ñoom liw ngir dëkk bi walla ndax lii daal la la fi suñu maam yi bàyyi du ngeen bàyyi wax lu amul suñu maam yi ci ay caaxaan yi la leen bàyyi xanaa mooy maamu caaxaan yi bu dee maamu ñi nga xam ne moom lañ xamee ci diine dafa suñoo bàyyee loolu waaw amul kenn koo xamante ne nii mas na taxaw ne ñoo ñiy wax loolu Sénégal ñooñu li ñu wax dëgg la amul waaw ah na fa kenn wax ne Cheikh Ahmadul Xadim mas naa taxaw ne gaa yi ñenn ñiy wax loolu wax nañ dëgg wala ko Seydil Hadji Malick radiyallahu anhu mas na koo wax waaw à part ñooñu nag bu ma fi tuddal ñeneen quoi mooy ñi nga xamante ne ci suuf lañ nekk euh, façon yooyu taxul muy wax mais euh, wax ma kenn ci ñoom ñooñu kan ne mas naa ne loolu mas naa ne nekk dëgg rien que ñi leen roy dëgg-dëgg rek mas ngaa gis ku ku taxaw di di affirmer loolu waaw wal iyaazu billah léegi yow ñu ne la léegi euh, yow gëmal ne daal yow loolu yonent yi doon mettre en garde yëpp yow jàll na ba kii kenn yëgu ko mais loolu mooy kon ñoom xanaa yonent yi lañ bëgg a wax kon ñoom lañ doon def am folo quoi si ndax am folo yi biirum loolu am foo ngeen assimilé ñi gën a yonent suñu borom yónni leen ngir ñu xupp jaam yi ñu leen di xupp ci loo xamante ne day ñëw ba dem kenn du ko yëg wal iyaadu billah ak li ñu wax ne fa la ñuy jaar suuf su nekk dinañ fa jaar ba mu des Makka Medina yow ñu ne la ñëw nañ fi ba dem histoire ba histoire daj amul fenn foo xamante ne nii nee nañ la Masiihu Dajjaal bi yonent bay saasaam di waxi mbiram feeñ na fa amul léegi nag am ñii ne la yow léegi gëmal loolu ne jàll nekk waa léegi ñun ñu dof lan dañoo dañu dañu kan na soola dañuy dañuy xaru wala lu ñu dal ñu pour la pour les yeux kii dañ koo jar kan moo la jaral mayu yàlla fii lañ la tëkku buñ la tëkkoo dara loolu moo gën a néew yonent yi lan lañ leen doon mais dañ leen doon tëkku ñenn ñi dañ leen a sii ñenn ñi dañ leen a rey ci arc ci waaye waa ashabul ukhdud lu ñu leen def qutila ashabul ukhdud waaw an-naari zaatil waqud hum alayha qu'ud ñooñu dañ leen doon jël di leen tëmbeel ci biir safara si parce que la dañoo gën yàlla duñu weddi yàlla yow dañ laa dugal ci safara waaw xoqatal naan dañ lay dóor ñëw tiim sa kër naan la dañ lay toj ak kii woo kiiwul retiré nga ne retiré wu ma dara xanaa li may wax du dëgg retiré ma waaw wax leen la naa Ibrahima waxoon waaye yéen ayyul fariqayn haqqu bil am man ak yéen ñaari kuréel yi man mi gëm li sama yonent wax di seen yonent bu dee dëggu ngeen ci li ngeen di wax. nettali ñu ko ma gëm loolu yéen ngeen ñëw weddi ay waxam ba pare ne ma di ma tëkku naan ma génnal ci li nga wax du ma ci génn parce que ma génn ci mooy génn laa ci yonente ma lay saa saa wax léegi nag képp koo xam ne manoo assuré wu loolu bu xoqatal yi méttee bañ na rakee faat nga def ni Seydina Ammar maadaama qalbuka mutma'innun bil iman sa xol gi dal ci ngëm yàlla waaw buñ la forcé ci nan la cee rey yonente ma lay saa saam dana ko buñ la waxee lañ la waxoon nga waxaat li nga waxoon maadaama yow sa xol moom gëmul li ngay wax te ñoom li ñuy wax gëmoo mais képp koo xam ne dëgër na ci ngëm yàllaam xam nga la lay taxawe Seyna Bilal gars yi dañ koo dóor dóor luñ koy gën dóor mu naan leen ahadu naan ko uskur huwal tuddal huwal mu ne leen ahadu ahadun ahad gars yi tamit ahadun ahadun ahad moom nga leen di wax bu dee yow foo àgg nga foofu ku nekk fa nga àgg fa nga toll kon nag mu ngi noonu voilà loolu taxawoon nañ ci <laughs> lii <laughs> yëpp day leeral vraiment caaxaan yooyu nga xam ne moom ngay dégg fu ne waaw raayalante gannaaw bi nag mu daa ne li tulleeg male kenn loo wax sa bopp dëgg wax naa ne Sénégal aaya boo xaw a firi rek am ñoo dugg waaw yenn aay boo firee rek am na ñoo xam ne jàpp nañ ne ñoom ñoom ñoom ngay wax nga firi leneen ñi waxoon naa la boo waxee ci koor ñu jàpp ne attey koor ñu jàpp ne ñoom diw nga ci jublu attey julli ñu jàpp ne ñoom diw nga ci jublu boo waxee masiixu dajjaal ñu ne ñoom diw la ci jublu mais léegi kon lu ñuy wax diine ji lan la nar a doon raay la te gannaaw ba naan ba dee dem ci kanamu borom bi luñ koy wax wala iyaazu billah wala iyaazu billah nañu continuer kon mu ne kon yonent bi saa saam tudd na keroog ci hajjatul wadia tudd na fa mbiru ad ndax gravité am fi ñi gën a bare ci aj nga xam ne ñii dañuy jóge ci kaw ba xam nga waa Medina ñiy nekk ci daara ji yàgg na leen ko wax mais ba fii ngir wane gravité am ak ni ko yonent yi yépp doon defee alayhi salaam di ci xupp seen ñoñ fi ñépp gën a bare mu daal leen fay wax moo tax waxtaanu masiixu dajjaal dafa war a nekk lu ñuy waxtaane warula nekk lu ñuy def sous le tapis parce que rek ñoom diw bëgguñu mu mu naqari ñenn ñi ma dañ koo war di waxtaane te bokk na sax liy wane ne léegi mu ñëw mooy buñ demee ba gaay kenn dootu ko waxtaane waaw moo xam ne mbiram a ngi jege wal iyaadu billah kon nag al imam ibn umar radiyallahu ta'ala anhu wardu mu ne bi yonent bi saa saa waxee loo ci ad-Dajjaal mu ne alaa aw ka anna aynahu inabatun taafiya mu ne alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen inna allah harrama alaykum dimaakum mu ngi ñëw nag ci li lëkkaale bi discours bi am sermon bi ah, xutbaa bi yonent bi saa bi am ni buntu bi tudd tere tooñ mu ne alaa waawee inna allah dëgg dëgg borom bi de harrama alaykum dimaakum ñoŋal na waaw dafa def seen deret yi dimaa akum daf koo xaraamal bu ko kenn laal waaw da koo sacraliser gis nga ni def kaaba gi def ko sanctuaire waaw al baldatu al mahrusa al baladu baladullahi al haram ni ko def lu raw lool fuuf la def deretu jaam yi deretu jullit yi mu ne alaa kon waawee inna allah dëgg-dëgg xarama def na sanctuaire xaraamal na ñoŋal na aleykum dimaakum seen deret yi bu kenn tuur deretam tuur sa mbokk mooy tuur nga sa deret moo tax gisoon nañ ca Qaabil ak Haabil gisoon nañ lool hein gisoon nañ ca Qaabil ak Haabil nam fa demoon na Qaabil defoon taxoon su suñu borom ne moo tax mu bind ci waa banu Israaïl ne képp ku fi faat benn bakkan mu ngi mel ni faat nga nit ñépp waaye ku dundal benn bakkan mu ngi mel ni dundal nga nit ñëpp mu ngi noonu kon nag mu ne yëg leen na kon inna allah dëgg-dëgg waram bi alaa waawee alaa yëg ngeen ma yëgale alaa nay naa inna allah dëgg-dëgg waram bi xarama aleykum xaraamal na ci seen kaw de def na mu ñoŋ dima akum seen deret yi bu kenn tuur deretu mbokkam wa ku ak seen alal yi bu kenn di dilapider alalu jàmbur parce que daal da jël alalam di ko defe lu neex mel ni daal sa baytu mal amoo ci droit naan maay mooy man waaye sa waxu yooyu di def ci alalam loo xam ne yow bu doon sa alal moo ko def nga porter ko plainte wala nga denc ko sax ba du ci am accès yow nag nga jël alalu jàmbur di ci sopp na ko lu la neex eh, déedéet loolu amoo ci droit waaw wa amwaalakum seen alal yi tam borom bi da koo sanctuariser dafa def mu ñoŋ du ko mu neex jël ko mu neex dilapider jël alalu jàmbur noo neex ci loo xam ne du tiibu nafsam du lu ko neex ka xurmati naka comme nan la ko xaraamale ni nga ko defee sanctuaire ormal ko ka xurmati yawmikum hada comme ni nga xamante ne nii noonu la xormaale seen bés bii di yawmun nahri bésub tabaski waaw fii baladikum hada ci seen dëkk bii mooy ni mu defee baladul xaram bii nekk sanctuaire nekk lu mu ormal lii nag tekkiwul ne li mu koy niru li muy niru niru le moo gën a foor la mu koy la muy niru niru le déedéet la muy niru le moo gën a foor lii da ngeen a bëgg a wax dafa am loo xam ne leeralu nañ ko ci siira bi walilah alhamdu wal minna arab yépp ci d'accord woon ni ñu doon doon ñenn ñi ay ay ay ay razia man dañuy ñëw rek fekk benn dëkk bu ñu man songu la guddi rey jël liñ ci jàpp jàpp ñuy jàmm jël alal yi dem def noonu taal dëkk yi loolu nga xam ne nee na yomboon ngir nga indil leen nag jegeñal leen ñu xam sacralité wu foor bu bakkanu doomu aadama foor te ñu bàyyi ni ñu koy fowee di paatante noonu mu indi ci loo xam ne ñoom ñépp d'accord ne moom dafa am or mu muy muy kaaba gi moo tax kaaba gi nit bu rayoon sa ja sa mbokk sax ci ñoom liñ doon nekk jaahiliyatun jahla ci jaahiliya gu riir gu mag gi ñëwoon bu kenn ci ñoom fekkoon ki rey baayam ci kaaba gi du ko laal parce que orma gu mu jox ak kaaba gi ak gu ñu xam ne kaaba gi moom la am rawatina tamit bés biiri bésu aj yooyu nag comme que ñoom ñépp ci d'accord que ne daa am orma te ñoom ñépp a ko respecté mag daw ko fonk ko yonent bi saa saa ma indi leen ci loolu ngir wan leen ne gis nga seen deret yi ngeen di tuurante léeg-léeg lu bari sax borom bi da koo ormal borom ni mu ormale bés bii di bésu aj gi ngeen fonk lool ak dëkk bii ngeen xam ne da ko fonk lool loolu la looloo tax mu def loolu ngir eh, wan leen le parallélisme que ne bu dee kaaba gi moom fonk ngeen ko noonu ba ko rey sa baay sax boo ko fekkee doo ko laal fi génnu fi. wane dereetu doomu aadama it boroom bi da koo fonk ormal ko lu raw ni mu def kaaba gi ñoom moom bu amoon ci ñoom ñu yemale leen kese gañe na lépp parce que <laughs> waaw mais loolu tekkiwul dañoo yem kaaba gi moo tax Seydina Abdallah ibn Umar ibn Amr mu wax taalibeem ne ko gis nga kaaba gii nii ni muy am orma orma hein dereetu jullit bi moo ko ëpp xorma fa yàlla loo loo kon nag mu ngi noonu mu ne kon borom bi daa kon nag kon mooy la bu leen tooñante di tuur seen deret yi waaw yow yaa man boobu ni nit waaw pour garder comme li ñoo wax ton pouvoir wala pour devenir de son de euh, bi nga bëgg jot bakkan yi dee sa yoon new ci ngay provoquer ay rey wala yow nga yor police bi armée bi les bras cassés rey nit ñi ci sa tur ngir euh, sa fauteuil mel ni daal bakkanu nit ñi ay weñ la waaw gars yi du leen sax touché def communiqué sax da gis communiqué yi mel ni du ay nit la ñuy tàggee naan ay vingt morts cinquante morts quarante morts seen yoon quoi léeg-léeg sax du leen ci fekk dañuy minimiser chiffre yi bu cinquante deewee ñu ne deux moo dee wala cinq wala mooy tooñ boobu ak tooñu deret ak tamit vendetta yooyu nit ñi def waaw ay crime de de de d'honneur waaw. crime d'honneur parce que voilà diw daal gis naa ko muy jéem a bëgg suñu suñu mbokk te moom askan yu mbokk kii lu ngeen def ngeen rey ko léegi yéen fu ngeen ko teg parce que mu ngi bëgg seen mbokk bu seen doom bu jigéen rek léegi yéen ngeen ne voilà moom géer la wala man géer la wala géer la ñu nii kii léegi ngeen def rey ko wala a'uuzu mooy tooñaange yooyu da leen di tere waaw borom bi dafa ormal bakkan yi comme ni mu ormaale seen bés bii te ak seen alal yi voilà amul li jël alal jàmbur yi di ci ci comme ni ñu waxoon non waaw comme ni nga xam ne noonu la ormaale ka hurmati yawmikum hada seen bés bii fii baladikum hada ci seen dëkk bi non non voilà fii shahrikum hada ak seen weer wi muy shahru dhul hijja mu nekk. weer wu sacré waaw une terre sacrée un mois sacré un jour sacré yooyu ni muy sacré sacré boroom bi ni mu sacré defe lool mu sacré noonu la defe mu sacré dereetu nit ñi te sax moo gën a foor <laughs> waaw kon nag mu ngi noonu léegi nag mu ne leen ala hal ballaxt ala waawi ala yow ngeen ma yëgal leen hal ballaxt ndax jottali naa lii nga xam ne sama boroom de moo ma ko yónni wax ma jottali leen ko yéen samaw xeet est-ce que man yonent bi alayhi salaatu wassalaam est-ce que jottali naa ah. bi mu waxee lool salaasa no qaalu ñu ne ko naam kay sahaaba yi nawoon moom yëpp ne naam qaala mu ne yonent bi sax allahumma ashhad ay eh, suñu borom ashhad seedeel seedeel ma lii que ne salaata ñetti yoon que ñoom de ngi ma yónni woon ne ma yaa ayyuhar rasuulu balligh yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam yow mi ñu yónni jottalil li ñu la yónni boo ko deful jottali woo fa message borom ñu ngi nii sama fan yu mu jëg ñoom ca xajjatul wadaa nee naa leen ndax wax naa leen li ma leen di wax liñ ma yónni woon laaj leen ndax jottali naa ñu wax ma ko ñetti yoon mu ne allahumma ashhad mu ne waylakum waaw aw wayhakum waaw waylakum aw wayhakum éey yéen waaw tekkul da leen ne toskar ñeel na leen déedéet <laughs> mooy éey yéen waaw ngir xëcc zajru euh, daal di euh, euh, jàjj benn nit waylakum éey koo sob wayhakum éey yéen unzuru xool leen laa tarji'u ba'di kuffaara ah, bu leen dellu mukk sama gannaaw waaw bu leen dellu mukk baadi sama gannaaw ku faaran ay yéefe awi ah yadribu ba'dukum riqaba ba'd ñenn ñi di dóor doq ñi ci des loo loolu mooy la bu leen mujj nekk ay yéefér sama gannaaw gaa yi nekk ay yéefér ah di dóor seen doq yi ndax loolu jëfu kéefér la moo tax loolu boroom xam-xam ni dañ ci wute ne yadribu ba'du ne ne eh, kuffaaran waa mais loolu lu muy tekki am ñu ne non mooy bu leen jëf jëfu kéefër ndax dóor doq ndax yéefër loolu ka koy jëf jëfu yéefër la def ndax yéefër mooy rey jullit waaw moom yéefër mooy jël ab nit di ko rey ab jullit lii mooy ci ki nga xamante ni daa jàpp ne deretu jullit bi bu xam ne borom bi xaraamal na lool yonent bi saa sam xaraamal na deretu jullit yow ngay rey ne da nga koo daganal voilà kooku bu ngeen ko defee mu ne bu leen ne mel noonu bu leen mel noonu dem di daganal seen deret yi sama gannaaw ndax xam na ne moom fekk mu ngi dund yooyu fi am ndax fu loolu ma sa amee mu mu mu moom moo ci taxaw loolu di ci saas waaw am ñu ne li muy tekki mooy ki nga xam ne day daganal ne malgré tout waaye yow ma ne kii daal dara fii yéeféer la def wala lool jullit la waaye ma daganal rey ñu ne kooku moom bu leen nekk ay yéeféer comme ku mel noonu waaw am ñu ne non li muy tekki mooy kufru ni'ma waaw yooyu yëpp al imaamu Nawawi indi na ko rahimahullah mi shara sahih imam Muslim mu ne ñaareel bi mooy muraadu euh, liñ ci déglu mooy kufru ni'ma mooy euh, suul xéewal gi la yàlla defal ak xaq gi mu la def l'islam jox la l'islam amoo dara loo koy faye ngay def loo xamante ni ci biir lislaam loo xamante ne nii mooy li mu aaye bay tuur deret ak ni mu ngande ni mu rëye nga xam ne bakkan la boo xam ne boo ko faatee dootul ñëwati ba faw wal iyaadu billah waaw waaw am ñu ne ndax parce lii ñetteel bi wala ñeenteel bi mooy ne rey dóor doq ñenn ñeneen ñi da leen di jegeel ak yéeféer te ci leen di jëme buñ ci waaw voilà am ñeneen ñu ne moo yéeféer dëgg-dëgg ah waaw mooy bu leen nekk ay yéeféer sama gannaaw nekk leen ay jullit parce que ñi jullit du rey mbokk jullitam waaw am ñu ne non euh, la euh, la tarji'u ba'di kuffaaran yadribu ba'dukum riqaaba ba'd lool mooy al kuffaar mooy al mutakaffiruuna bis silaah mooy bu leen nekk ñoo xam ne dañuy gànnaayu yor ay armée foo leen fekk ñu ngi armé di rayante waaw ndax al al mutakaffiru bi silah mooy ki nga xam ne dafa euh, làmboo armé wu <laughs> labisa as-silah kooku ñu ne loolu la ci loolu la waaw mooy bu leen ko doon nga xam ne fu ngeen nekk ay ay rek ngeen di indi seen biir waaw <laughs> waaw am beneen boo xam ne dañ ne mooy bu leen def ñenn ñi jàpp ñeneen ñi ay yéefér ba mën a daganal seen seen deret di leen rey te loolu bari na <laughs> waaw loolu bari ñoo xam ne ñoom li ñuy def mooy dañuy fexe euh, ne wax sawaay moom yéefér la quoi buñ buñ buñ nee la leen di may ah léegi nag ñuy def ci deretam ko neex waaw wal iyaazu ba fexe ne waa ji daal comme que noonu la léegi daal moom damuhu xalaal moom daal deretam nekk na loo xamante ne dagan na ba tuur ko dagan na wal iyaadu billah <clears throat> kon nag am na yeneen yoo xam ne al imaam al xaafis na ko euh, yenen ñaar mais nañ ñem noonu euh, kon ci kii bi mu ne rawaahul Buxaari imaam Muslim imaamul Buxaari rahimahullahu ta'ala moo ko solo al imaamul Buxaari mu ne wa rawaa Muslim ba'da imaamul Muslim solo na ta'ala ci euh, xadiis kii bërëb yu bari lu ko ndi ah indi na ko ci barab yu bari mu ngi ko ndi ci kitaabul maghaazi baabu hajjatil wadaa ah, foofu mu ne haddathanaa Yahya ibn Sulaymaan ah, euh, Yahya ibn Sulaymaan ibn Yahya ibn Sa'iid ibn Muslim Abu Sa'iid al-Ju'fi al-Kuufi al-Misri al-Muqri rahmatullahi alayhi qaala akhbaranii ibn Wahb mu nekk ibn Wahb Abdallah ibn Wahb ibn Muslim al-Qurashi al-Fihri al-Misri hmm? dañu imaamu taalib imaam Maalik qaala haddathanii Umar ibn Muhammad mu nekk ma nettali mooy Umar ibn Muhammad ibn Zayd ibn Abdillah ibn Umar ibn al-Khattaab al-Qurashi al-Qurashi al-Adawi Abu Hafs rahimahullahu ta'aala anna abaahu kaana baayam mooy Muhammad ibn Zayd ibn Umar ibn Abdillah ibn Umar ibn al-Khattaab surtout Abdallah hmm? ibnu Umar radiyallahu anhu haddatha an ibnu Umar moom moo jëlee kon ci maamam di Abdullah ibnu Umar radiyallahu anhu annahu qaala kunna natahaddathu bi hajjatil wadaa noonu la ko al imaamu eh, eh, eh, al Bukhari indi na yeneen partie ci yu bari ci ay bërëb yu bari imaam Muslim nag yenn yi la indi comme ni nga xamante ne ci kitaabul imaan baabu la tarji'u ba'di kufaara buntu bi nga xam ne moom la def surah yi bu leen dellu sama gannaaw nekk yéefir mu ne abda wa haddathani Abu Bakr ibn Abi Shayba wa Abu Bakr ibn Khallad al-Bahili ñoom ñaar qaala haddathana Muhammad ibn Ja'far qaala haddathana Shu'ba an Waqid ibn Muhammad ibn Zayd annahu sami'a abahu yuhaddithu an Abdillah ibn Umar an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala fi hajjati al-wadaa' wayhakum aw qaala waylakum la tarji'u ba'di ba'di kufaara yadribu ba'dakum ba'd ba'dukum riqaaba ba'd loolu mooy moo tax mu ne warawaa muslim ba'd imaam muslim soloowu ko ci lu gudde nii comme ni ko al imaam al daal di soloo mais na ci ay partie yoo xamante ne nii ci bi indi ko feneen moom imaam muslim ci yu bari kon ci kaw noonu la kon lëkkaale ma bunt bi mooy bàyyi tooñ tere gi nga xam ne moom nañ tere tooñ rawatina tooñ di tuur deretu nit ñi ak di jël seen alal yi mu daal di koy leeral fa nga xam ne mooy ajam gu mujj bi dajeem bu mujj ne amaana la alli la alqaakum ba'da aami hada yonente way sa saa wax sahaaba yi radiyallahu anhum tàggatoog ñoom mañ ko doon woowe hajjatul wadaa amaana dootuma dajeeg yéen sama ñu bari ci ñoom ñun dul ñibbi waat ak ñoom ginnaaw sama aj gi sama at gi euh, loolu moo tax mu doon wax jël leen ci man ni ngeen di aje kon ndax amaana kat dootuma dajeeg tey yéen ginnaaw an mii loolu jamono jooj instant yooyu li mu leen li mu tàggoo xeet wi mu tuddal leen ci xormaay deret ak xormaay alal comme ni mu amee solo kon nag ah képp koo xam ne yaa ngi koy bëtt yaa ngi ci tooñ te bokk na ci yi nga xam ne borom bi da koo xaraamal kon nag ñu yem noonu insha allahu taala ah am na luñ fàtte mooy <laughs> est ñuy est ñoom kefee ko solo <laughs> loolu tor nañ ko fàtte waaye ku mel ni al imaamu Abu Daawud as-Sijistaani rahimahullah am na lu mu ci solo moom itam comme imaam ah, kii la rek imaam ah, Muslim waaye solowul comme ni mu gudde noonu ci eh, ki nga xamante ne mooy eh, kii eh, Euh, imaamul Buxaari na ko noonu imaamu Tirmidi na ko noonu tamit rahimahullah ay yenn partie la ñu na ko noonu al imaamu Nasaa'i rahmatullahi alayhi moom itam na ko noonu al imaamu Ibnu Maaja al-Qazwiini rahimahullahu taala moom andi na ci li gën a gudd waaye eh, moom moo ci gën a guddule ñi nga xam ne ñoom lañ la tuddal sànq alhamdulillah naka noonu al imaamu Maalik ibn Anas rahmatullahi alayhi